amma ba'du euh, ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa ñu woon ba tey ci al-Kunuzul Ashara ci al-Kanzul euh, ci sunu Maghfira ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañu xadiis euh, al-Bitaaqa wala boog déedéet maanaam xaajalikoo gi nit ñi xaajalikoo ci ñaari xeet ki nga xamante ne kuñ ñu sopp la ak ki nga xamante ne ku ñu beccangal la ki nga xamante ne moom lañu ñu sopp moom ci bàkkaar bi daf ci am bàkkaar benn bàkkaar waaye daa ci am ñetti yiw euh, bàkkaar bi muy am nag mooy jëf ji mu jëf rek ndax li mu jëf moom bàkkaar la rek amma yiw yi am nag mooy bu njëkk mooy ne euh, bàkkaar bi mu jëf moom dafa nekkoon ci ñàkk ñëw na ci am ci jëf ci sababu jëf moom bi mu ko jëf te loolu euh, mooy comme mu daal di mujj nekk ci biir mu ngi fi nag euh, te borom bi subhaanahu wa dafa ne wa in min shay'in illaa yusabbihu bihamdihi amul dara lu dul mi ngi sàbbal borom subhaanahu wa ci di ko sant te kon bàkkaar bi moom day daal di jéggalul day sàkku njéggal ñeen ki nga xam ne mooy boroomam mooy ki nga xamante ne moom moo ko dundal amal ko ginnaaw bi nga xamante ne moom la nekk koo xamante ne ku ñàkk la te du fàddu ñaareelu yiw bi muy am mooy xam bi mu xam ne moom kat lii muy def bàkkaar la ak nangu gi nga xam te ne moom la ko nangu ci dëggal gi mu dëggal boroomam subhaanahu wa taala loolu mooy ñaareel bi ñetteelu tiyaaba am mooy rëccu gi muy rëccu booba ci jëf gi nga xamante ne moom la ko jëf kon bu boobaa euh, te fukki bàkkaar maanaam ñetti yiw yi yépp benn bu ci nekk def ci am fukki yiw euh, maanaam mu nekk kon fanweeri yiw ci kanamu benn bàkkaar waaye loolu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi yàlla sob am amma ñi nga xamante ne nag ñoom dañ leen a beccangal ñoom bu ñu am defee bàkkaar bàkkaar bi day daw tukkee seeni loxo di daw ci ñoom ñu di ko def te du ñu yëg ne def nañ dara pour ñoom dara garawul dara xewulit hmm? ndax tàmm gi nga xamante ne moom lañu ñu tàmm bàkkaar bi ak ñaawteef gi ak sax giñ ci sax moo tax du ñu xaw a sax yeewu ci mbir mi maanaam du mbir mi du leen sax du leen sax yee loolu nag li ko waral mooy ne seen xol leer ga ca nekk dafa dafa tëju dafa dafa dafa dafa dem ba nëbb seen bëtu xol euh, loolu lëndëm maanaam lëndëmu bàkkaar yi moo nëbb seen bëtu xol Euh, te loolu moom la ñuy wax bokk na ci feebaru xol yi mooy arraanu maanaam loolu dañ koy wax tamit arrayinu voilà euh, moom la alquran naan kallaa bal raana ala qulubihim ma kaanu yaksibun voilà kallaa jaajul fi nekk mooy raana euh, muur na dem na ba xomaat lool na ala qulubihim seen xol maa li nga xamante ne kaanu nekkoon nañ yegg si bu di ko jox eh, kaay kaay sër kaay sayyidil karim voilà voilà dégg nga dégg maanaam seen xol dafa dem ba nga xamante ne dafay mujj nekk loo xamante ne day xomaat loolu benn la ci feebaru xol yi waaw ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala lim ne loolu bokk na ci li ñu euh, waxutoon ci jotaay bi weetu ndax xol li koy dal dafa bari ay mbir yu koy dal euh, dafa sensible boo tax xol dafa sensible li koy dal yu bari yu koy mën a gaaral la ba tax mbir yi du xew na mu war a xewee te day tax mu nekk gàllankoor diggante nit ki ak mën a yegg ci borom subhaanahu wa ak diggante nit ki ak xadara borom bi subhaanahu wa waaye tamit ak diggante nit ki ak mën a nekk di sax ci xadara bi dégg ah, bokk na ci mooy mooy raynu bi mooy le fait que xol bi di am bàkkaar yi tomb gi nga xamante ne moom moo ci nekk nit ki bu defee bàkkaar mu def benn tomb bu ñuul mu def beneen mu def beneen tomb bu ñuul mu def beneen mu dem ba tilimal ko dandal ko carrément ma nga xamante ne day mujj euh, lépp ñuul lëndëm mais day mujj dem ba xomat bu demee nag ba xomat léegi finalement xomat rek a fi am en kii bi sax dootu fi amati xam nga. léeg-léeg ci kaw xomaat ñu mën koo euh, daas ak yu mel noonu mhm. mu weexaat mais léeg-léeg mu dem a dem ba oxydé wu carrément ba nga xamante ne loolu làmb loolu làmb mu effrité wu noonu lay def ba lépp jeex nga gis ne danga dara desatu fi xol dina dem ba mel noonu bu demee ba mel noonu loolu mooy dee mooy xol bi dee na mooy almawtu voilà loolu. Euh, ñooñu mooy ñi nga xamante ne ah, comme la alquran afa man kaana may yitam lahu nuuran bihi yamshi fi nnaas kaman fi zulumaati laysa bi xaarijin minhaa est-ce que ki nga xamante ne dafa nekkoon ku dee xol bi dundutoon waaye borom subhaanahu wa ta'aala wàcce leer ci kawam toqal leer ci xolam ñu defal ko leer goo xamante ne ci lay doxee ci biir nit ñi kooku mëneef na koo yemale ki nga xamante ne dañ koo bàyyi ci lëndëm gi du ci génn ndax bu nekkee ci lëndëm gi du ca génn mooy xomaat xomaat yi ñoo dem ba yàgg ba nekk loo xam te ne waaj mu mujj a nag bu deewee comme nit ku dee ah. bis bu nit moom bu dee dund ñu naan mi ngi feebar mi ngi jóg ak daanu mi ngi lii ñu jekki-jekki ne dee na nit ñi génne nañ ko ci seen programme bu ñu amee benn programme bu ñuy def te moom mu tax mooy dañ koy dëjal jeex na buñ paree ci dëj bi ba suul ko rob ko pare nañ ci kenn dootu ko booleeti ci benn programme loolu mooy xol bu deewee bu xësee ba dee c'est fini c'est fini à part que borom bi subhaanahu wa taala moom mooy nga xam ne mooy moom mooy muhyil mawta mooy ciy dundal ñi dee kon moom am na kàttan ci dundal xol bu dee ci kaw maanaam mooy leeram dal ci kaw xol boobu am na feebar bu ñu tuddee euh, alqaswa am na luy dal xol lu tudd alqaswa mooy ak wow maanaam xol bi dem ba wow kom comme la alquraan wax thumma qasat qulubuhum fa hiya kal hijaara aw ashadd qaswa fa inna min al hijaarati lama yatafajjaru minhu al wa inna min al-hijarati lama yashaqqaqu fa yakhruju minhu al-ma ah, daf ci am gaa yoo xamante ne seen xol dafa dem ba wow mais kongo lu waral wow gi eh, maanaam wala lan muy symboliser wow gi mooy ñàkka ñàkka habitué wu ci di dellu ci yàlla ak di fàttaliku yàlla maanaam dara du ko dundal comme suuf mu ne mu dem ba mel ni xeer wala mu gën a garaaw xeer ci ni mu woowee parce que xeer yi am na ci yoo xamante ne dañuy xar ndox génn ci am yoo xam ne dañuy xar dex yi génn ci euh, moo tax xol bu demee ba wow koŋ yàlla mën na koo dundalaat maanaam mën na koo xaraat comme ni muy xaree xeer yi mais loolu zikkar bu bari moo koy def surtout zikkaru mbooloo moo tax borom subhaanahu wa ta'ala melale xol yi comme xeer nga xamante ne bu mbooloo mi xeer xam ngeen ne bu bu buñ nekkee mbooloo kenn di dóor kenn wala xeer kenn ki rek jël bëgg a toj xeer bi di dóor bu mu nekkee mbooloo muy dóorandoo ci xeer bi ci lay gën a gaawe moo tax di fréquenter jotaay yu baax yi nit ñu baax ñi di kii et cetera di sikkar di fàttaliku yàlla di kii mbooloo loolu noonu ak sikkaru mbooloo yooyu ñoo ñooy dundal xol bu wow ñoo koy ñoo koy nooyalaat ñoo koy xar ba ndox mi ci war a génne génne ci ak njariñ bi nga xamante ne moom moo ci mën a ballee ci yaram bi ndax euh, euh, ndox moom muy mooy nekk ci xol bi bu xaree maanaam comme ni mu nekkee xeer mu xar noonu ci lay génne tuuru nekk ci yaramu nit ki maanaam mel ni deret di mi muy walee ci yaram wi bu ko defee nit ki dundal euh, naka noonu euh, li koy dundal leneen li mooy euh, nit ki waaru lool ci alquran comme ni nga xam noonu la alquran wax law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsaalu nadribuhaa linnaas bu ñu wàcce woon euh, alquran bi ci kaw doj noonu nga koy gis ra'aytahu xaashi'an mutasaddi'an min day ngay gis mu mu mu toroxlu ba pare mokk rumbux ngir ragal gi muy ragal borom bi subhaanahu wa ta'aala mu ne loolu misaal la bu ñuy sadd ngir nit ñi bu ko defee ñuy fàttaliku moo tax alquran euh, mooy dundal maanaam di am jeexitalu alquran alquran am jeexital ci xolu nit ki moom tamit day day day dundal xol bu wow boobu mais moom boobaa da koy mokkal da koy rajaxe su ko defee mu formé wu waat nekkat beneen xol bu bees bu baax euh, alquran tamit nettali nañu mbiru xol bu wow woowu ci yeneeni anam bi mu naan fa waylun lil qaasiyati qulubuhum min dhikrillah wa man yudlilillahu fama lahu min had alquran ne toskere ñeel na ñi nga xamante ne seen xol dafa wow ci tudd yàlla moo tax baatu min bi mën na nekk bi maanaa an comme bu ñuy wax a'udhu billahi minash shaytanir rajim maanaam min boobu maanaa an la yàlla nañ ne ñu ngi làqat maa ngi làqatu ci ginnaaw yàlla maanaam ngir muslu ci seytaane boobu maanaa am na euh, moo tax maanaa bi mën a fa waylun toskere lil qasiyati ñeel ñi nga xamante ne wow na qulubum seen xol min zikrillah ngir dëddu ak sori gi ñu sori tudd yàlla kon bu boobaa mu dellu si ci li ñu wax ne zikkar da koy euh, da koy dundal rawatina zikkaru mbooloo euh, beneen maanaa bi nga xamante moom mooy lii tax xol maanaam beneen maanaa bi min bi am mu nekk min sababiyya bi maanaa euh, mooy ne min zikrillah ci sababu tudd gi ñu tudd yàlla mais loolu maanaa bu lënt la lu tax mooy zikar liñ ci xam mooy day dundal maanaam day dundal xol day day day day day jariñ zikar day jariñ waaye du normalement du lore sauf que fii maanaa bi mën na nekk min bi mën na nekk sababiyya mooy lan mooy ne nit ki xol bi dafa doy waar ba nga xamante ne buy tudd yàlla moom buy sikkar sikkar bi da koy gën a gaañ c'est-à-dire day wowal xol bi carrément sikkar bi muy sikkar ci boppam mooy sabab biy wowal xol bi moo tax ngeen di gis léeg-léeg ñoo xamante ne foo leen fekk ñi ngi kurus gi di sikkar mais seen xol day gën a wow ñuy gën a doy waar ñu nekk euh, yor jikko yu doy waar yi maanaam gën a am rëy ngir jàpp nañ ne ñoom lañuy sikar tax na ba ñoo gën ñi ci des wala li ñuy euh, ñu maanaam rôle bu positif bi sikar bi waroon na def ci ñoom day mujj mel ni comme si day euh, léeg-léeg léeg nga gis benn mbir mu tàng xam ngeen mu tàng nga sotti ci ndox normalement xam nga ndox day seral mais ndox mi wowal affaire bi maanaam comme su wala wala lasox wala yu mel noonu nga sotti ci mu wow comme maanaam te ndox pourtant supposé lii jariñu ndox mooy day dundal comme ni Alxuraan wax wa ja'alna minal ma'i kulli shay'in hayyin afala yu'minun ndox dañoo koo def mu nekk li nga xamante ne lépp luy dund ci ndox lay la ame ci ndox lay dunde xanaa gëm xanaa duñu gëm maanaam zikar bi waroon a dundal te muy mel ni ndox mi moo waroon a jàpp euh, euh, dundal xol bi wow maanaam ndox mi war a dundal suuf si wow léeg-léeg ñu sotti ko fenn mu wowal mbir ma maanaam ñu sotti ko ci laso masalan ndax laso comme suuf la am ci suuf la jóge rek mu wowal ko mu daal di mujj nekk xeer mooy comme sikar loolu moom moo tax euh, dafa laaj nit ki di sikar am ay teggin yu mu àndal te teggin yooyu daf cee bokk ay teggin yoo xamante ne ci déjà ci ci ni muy mel la ci biti zahir mais daf ci am ay teggin yoo xamante ne ci baatin la aju am ci biir c'est-à-dire que tegginu ni mu war a jàppee mbir mi tegginu li nga xam ne moo war a jiitu ci moom maanaam mentalité bi war a jiitu ci moom balaa muy nekk di sikar ak idéologie bi xam ngeen nag rek am na ñoo xamante ne euh, loolu baal xam na li may wax Euh, dañuy dem def benn tarbiya mais tarbiya bi effet négatif bi muy jur ci ñoom mooy jàpp nañ ni léegi ñoo gën ñëpp et keneen ku dul ñoom ku doyee di la ca yàlla ñoom rek ñoom ñoo xam ñoom rek a yegg fenn te loolu xam ngeen ni bàkkaar gënta garaaw nit ki yëkkati boppam maanaam jàpp ne man maay man maay ki ngand man maay ponkal mi et que ñi ci des euh, ñoom ñooy ñu ñu tekkiwul dara loolu bokk na ci yi gën a garaw maanaam indi xeebaatee indi ndaw sa bopp lool ba pare léeg-léeg ngeen gis tamit ñu def lu mel noonu maanaam nekk ci zikkar yi ñuy sikkar euh, te loolu day dal ñëpp ah maanaam euh, baal dafa gën a xam li may wax rek moo tax ma joxe ko exemple mais ñeneen ñun ñëpp xam nañ li may wax maanaam euh, léeg-léeg nga gis koo xam ne dañ naan la sikkar sàngam de ku ko def sa yaram araamal na sawara rakkay sàngam gis nga suñ fàllu da koy wax souvent ne ko gars yi ñoom jàpp nañ ne dem nañ àjjana depuis ci weeru koor gi ndax wax nañ leen ni boo leen sikkaree nangam boo leen jullee nangam ah. ah nit ñi nekk ci loolu def ko mais loolu nekk cause bi waral ñu nekk ci mboolem yu bon yi ba pare insensible moo tax Ah, wow xol bi mooy lu fekk yow day insensible c'est-à-dire que dootul amati yëg-yëg xol amati yëg-yëg yëg-yëg googu muy ñàkk nag day feeñee ci ñàkk yërmande gi muy am ci ñàkk tamit le fait lu bon du amati effet ci moom maanaam du jàppul ne lii bon na maanaam maanaam buy def lu bon day mel ni kuy naan ndox parce que tout simplement xol bi daa woo koŋ amatul effet. moo tax borom subhaanahu wa ta'aala teg ci ne wa man yudlilillaahu ku yàlla sànk fa maa lahu min kooku du amati kenn ku koy gindi yàlla bu xësee ba sànk kenn kooku kenn mënatu ko gindi na sikkar ba sonn sikkar bi du ko yokk lu dul maanaam rijsan ilaa rijsihim moo tax alxuraan li muy foor nekk sikkar bi gën mag yépp moom la wax na yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasiran yàlla def ci gindee ñu bari waaye da ci sànk ñu bari loolu moo tax euh, tarbiya am solo tarbiya maanaam yar éducation spirituelle le fait nit ki ñu koy yar ci yoonu yàlla muy xam lii mooy lan lii li muy tekki maanaam idéologie ak mentalité bi mu war a àndal ci sóobu bi ak lan mooy yàlla lan mooy dem ci yàlla loolu muy tekki ndax loolu mooy tax ba muy mucc ci wow xol gi le fait que ak par ci jëlee ndigal parfois mu am rapport parfois rek mais li ëpp solo ci loolu du loolu li ëpp solo ci loolu question tarbiya la man dama ay préalable baax baaqiyaatu saalihaat baax na lool mais ginnaaw julli lañ ko digle mais yow bu fekkee da nga toog nga ni doo julli da baax baaqiyaatu saalihaat kese loolu lim lay lor mooy gën a bari lim lay jariñ parce que nanguwoo julli en fait nanguwuloo julli ah voilà ci sa xol moo war a jiitu lépp mais su dee nanguwuloo am tawhid ngay sikar wala nga am yeneen yoo xamante ne moom ngay sóobu ci yooyu ngay sóobu yooyu mu gaañ la mooy ëpp dool moo mooy gën a bari ko mu lay lor man mu lor la moo ëpp bari mooy gën a bari ko mu lay jariñ ndax xol boo xamante ne imagine la góom buñ ko bëggee faj dañ koy raxas ba pare mais léeg-léeg góom nekk fi euh, di génnee ay dëtt rek di génnee dëtt rek xol bu bu bu feebaree yenn feebare maanaam bu demee ba mel ne ne day génnee dëtt kese mais dootul pomper ci deret ay dëtt lay indi ay ay ay wànjar jeex na. mais dootu génneeti deret te léeg-léeg muy génne deret waaye deret de muy génne day ñuul kukk te normalement dafa waroon am deret ju sell ak deret ju ñuul wala sax mu dem ba lépp sell ci biir feebar yi maanaam ci biir yi borom subhaanahu wa ta'aala di tudd te muy dal xol am na lu ñu tuddee ak summ ak al bukmu ak al moom la alxuraan di wax summun bukmun umyun fahum la yarji'un gaa yi dañoo tëx lu silmaxa moo tax du ñu dellu am na feneen mooy fahum la yaqilun lu ñu xellu maanaam dara du leen téye ci ñu def lu bon li ñu war a def waxoon nañ ko ne la baatu àqalu li muy tekki mooy ci ci cosaan xel xel àqalu li muy tekki mooy yeewu baat bi baatu àqalu ci boppam àqala mooy yeewu na takk na xel li tax ñu naan ko xel mooy day yeewu maanaam day yeewu nit ci mbooleem lu jaaduwul mu dem ci looloo tax yaakaar naa fii lañ ko doon waxe wala xëy na ci jotaay saxexe ñu bari li ñu foog ne loolu moo différencier ku wér ak ku dof maam ku xelam ne ku fi xelam ne ak ku dof ñu bari dañ foog ne li leen différencier mooy ne ku dof amul xel maanaam du réfléchir alors que non loolu différencier wu leen de moo moo tax buñ gisee dof bi def yenn affaires yi wala mu wax leen na da leen di jaaxal non mais kii def kii doful dee dégg nga li wax wala gis nga li def parce que départ bi ci lañ juume dañoo foogoon ne dof mooy ki nga xam ne amul du tout xel maanaam dans le sens ah du réfléchir euh, alors que non dof ak ki wér li leen wutale lenn kese la mooy kiwér wér day réfléchir dof bi day réfléchir sauf que dof bi bu yegsee ba ci loo xamante ne dafa war a limité wu wala loo xamante ne danaan ah lii de waruma koo wax wala lii de waruma koo def maanaam moom du am lu ko téye ci xel mi amul lu koy téye amul lu naan ko ah saay fii lañu war a yam nag moom loolu amu ko loolu moo différencier dof ak ku am xel maanaam ki ki ki dof moom lu xel maanaam lu ñëw ci xel mi rek mën na koo wax mën na koo def alors ki am xel àqal da koy yeew xel mi da koy yeew ne ko saa ay fii nga mën a yam moo tax alxuraan di wax gaa yi amuñu xel maanaam duñu parce que lu tax parce que amul lu leen di yeew pour ñu mën a def lu bon li ñu war a def wala ñu mën a bañ a dépasser limites yi ñu war a dépasser ci seen diggante ak borom subhaanahu la ta'aala ak diggante ak mbindeef yi ñoom dañuy def rek topp seen bànneexu bakkan kese lu tax parce que dañoo tëx lu silmaxa ci mbo wëllif mboolem loo xam te ne lu bon la wala boog wala mboolem loo xamante ne euh, lu borom bi subhaanahu wa maanaam digle la wala lépp lu jëm ci wàllu yàlla moo tax intelligence bi ñuy am yépp ci mbiru àdduna rek ci lay yam ya'lamuna moo min al-hayati ad-dunya wa hum 'an al hum ghafilun maanaam seen intelligence yépp mooy zahiru àdduna bi lépp loo xamante ne ci affaire àdduna la ci affaire zahir nii ñoom moom parfois mën nañ la ci raisonnel ba nga ne waaju du nit kii daanaka jinne la wala genn wàllu malaaka sauf que bis bu ñu yegsee ci domaine wu yàlla ci domaine wu alquran ak sunna ak diine ji ak nan lañ ko war a jàppe mais ngi gis ne seen xel day mel ni lu yëkkati ko day mel ni lu yëkkati ko duñ ko mën a comprendre sànq moom lañ doon joxe exemple ci naafeq yi ak yéeféer yi li nga xamante ne li bokk na ci seen simboolu xel que ne mënuñu koo comprendre mooy tey euh, bu nit ne bon man duma def nangam ak nangam ak nangam parce que yàlla bëgg ko ñoom loolu mënuñu koo comprendre ñoom na mënuñoo comprendre nga ni lii de dama koy def wala duma ko def parce que tout simplement yàlla moom moo bëggee mbir mi nii ñoom loolu moom man mënuñu ko comprendre or mën nañu comprendre ñu ne leen loi bi moo digle lii wala moo tere lii yow même bu dee loolu nga bëgg loi bi permettre wu la ko donc da nga koy donc donc da ngay conformer wu ci loi bi ñoom loolu mën nañ ko comprendre mais ku am xel ku nekk dana xam ne diggante ñaari mbir yi ak wuute gu rëy amu ci sauf que comme amuñu xel maanaam bi alxuraan di wax. maanaam ñoom seenum xel bu leen mën a may ñu mën a dégg loolu maanaam ak mbir mi ni mu simple buñ la gisee ngay woor sax wala ngay julli dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy am ñeewante ci yow ndeysaan commencer attristé wu di météo ak yu mel noonu ah? ndax jàpp nañ ne yow léegi nga tos ko rek ak xeet googu mooy ne xel mi des na. que ñoom danga nga ciy gis ku ci am yaram tuuti jàpp ne daa war a woor te amul problème parce que tout simplement dictature idéologique bi ko société bi teg mooy ne sawaay euh, boo amee yaram normalo donc da ngaa war a tuuti te ngir nga mën a tuuti fokk nga woor mu jàpp ne kon war naa am mën a woor te loolu lu normal la ci moom maanaam lu jaadoo ngi te pourtant yow nga ni man damay woor parce que yàlla moom ma ko digal ne mais non arrêté maanaam loolu te ku ne xam na ni diggante ñaar yi seen sore li maanaam li leen wuutale bariwul dara maanaam ci ci ci ci ci ci teer à teer ci dëgg-dëgg ni ñu doon ci seen xaqiqa moom la leen wuutale mais dafa sorente sorente gu ëpp diggante asamaan ak suuf mais cim xel rek normalement kim ki comprendre lee waroon naa mën a comprendre lii maanaam loolu lañ bëgg a wax mais comme dañoo tëx lu silmaxa maanaam xol bi moo mel noonu comme ni ko Alxuraan waxee fa innahu la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur li am mooy ne du bët yi bët yi sax ci ci bopp ñoo silmaxa mais euh, bët yi nekk ci xol ñoo silmaxa ah xol yi nekk xol yi nekk ci dënn bi maanaam xol booboo silmaxa yooyu tamit yeneen feebar la mais boobu feebar eh, eh, Hmm? boobu feebar bokk na ci yi gën a garaw parce que boobu bu xësee ba dal nit comme li alxuraan wax foofu mu laa yar joon ñooñu duñu dellusi si ñooñu alxuraan daf leen a en fait condamné dafa dafa dafa signé seen condamnation que nit ku xës ba yegg ci niveau boobu kooku dootul dellu laa yan ci ñu dellu seeti voilà voilà moom la ci moom la Cheikh Ahmad Bamba doon wax radiyallahu ci mimiya bi waaw mooy fi mu tàmbalee alqalbu min yafiidu al-yawma qad salima min kulli raynin iza rayn moom raynu qalba wa bir rahmani qad parce que raynu su deñee ci nit nit ki day xam boromam maanaam nit ki pour mu yegg ci niveau maarifa il faut que raynu bi denc ci moom maanaam xol xol xolu maanaam li nga xam ne mooy euh, euh, tilim tilim yi nekk ci xol bi bu ñu teggee ko ba carrément ñu teggee ko mooy xotti na cent soixante-cinq mille voiles yi jeex na léegi day daal di mujj nekk aarif mais que niveau boobu ci lay nekkee aarif maanaam ci lay amee fatxul akbar mujj nekk aarif billah bu mat maanaam bu bu mat Ah. ah sauf que léegi mu ne ci biir mu ne ci biir ci biir xasida bi mu ne imaayatul qalbi daa un laa dawaa alahu illaa duxuli raza ma wallazi zalama silmax xol moom feebar la boo xamante ne amul saafara kon ni ko alxuraan waxee léegi ndax gaa yi duñ dellu seet benn saafara dong ko am mooy dugg sawara mooy bërëb foofu nga xam ne mooy làquwaayu ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi tooñ waaye lañ ci musal ni muy manifesté woo nag gumba xol ni muy manifesté woo ak euh, lu luwu xol ak tëxu xol ni muy manifesté woo mooy nit ki du mën a gis dëgg ba xàmmee ko du ko man lépp lu yàlla wax wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ko moom du mën a gis ne lii dëgg la lii baax na euh, niki noonu tëx gi mooy lu mu dégg ci alxuraan ak sun na du ko mën a du ko mën a dégg du ko mën a comprendre te day nekk lu aberrant parfois sax ci moom day jàpp ne loolu mais non jaaduwul sa ah, day jàpp ne na noonu yi jaaduwul da gis àtte yàlla ak àtte yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne mu ne non non non c'est injuste jaaduwul non non non non normalul noonu manta wax wax ju dëppoo ak alxuraan ak sunna léeg-léeg nga gis ku ko yàlla nattoo yàlla nañu yàlla sàmm même buy wax lu baax léegi buy wax lu baax dem ba war a wax di wax ci diine ji yàlla ah, lay wax bon supposons. maanaam il est supposé wax ci diine ji mais da ngay gis day wax di wax di wax di wax mais lu wax ji baax baax wala mu rafet balaa idée bee jeex mu yàq ko dugg ci dugal ci loo xamante ne day yàq carrément mentalité maanaam li day yàq carrément mbir mi carrément. dal nañu war a loolu beneen xeet la ci feebar ci xol hmm. mu am lu ñu tuddee al marad mooy maradul qalbi comme daal xam fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan waaw Euh, ñu bari dañ foog ne ñi nekk ñi seen xol am feebar feebaru xol mook nekk naa fekk benn la ñu bari loolu lañ foog fekk feebaru xol ak nekk naa fekk du benn loolu tax alxuraan différencier leen iz yaqulul munaafiquuna walladhiina fii quluubihim maradun maanaam naafiq yi ak ñi nga xam ne seen xol dañoo feebar ñoom lu ñu wax maa wa'adana allahu wa rasuluhu illa ghurura yàlla ak yeneen bi daal sallallahu alayhi lu ñuul ñu maanaam digguñu ñu lu dul ay wor ay vendeur d'illusion kese lañ ñoom loolu la ñuy wax jàpp nañ li booleeb li yàlla lay wax ak li yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam ñoom jàpp nañ ne ay illusion la maanaam ay def def la la nit nan la mën a nekkee intellectuel ba pare di lii maanaam ab intellectuelle pour intellectuel pourtant gëm na lii quoi non ça va vraiment wala kuy toog naan woy man na moom jàpp na ne euh, loolu day dal léeg-léeg ñi jóge réew mu ñëw ci tugal dégg dañuy jàng foofu ba am bag walla lu ko weesu tuuti daal di jóge foofu ñëw commencé naan bon tu sais euh, avant man euh, gëmoon naa yàlla mais là je doute <laughs> yàlla nañu yàlla sàmm ndax jàpp nañ ne li li yàlla lay wax ak yéen di li muy wax yëpp salaa salaam xëy na ay ay wor la voilà moo tax ñu gis. Euh, loolu lañ doon wax alxuraan waxaat na ko ca suuratul anfaal xare ba daal li mu wax xarra haa'ulaa'i diinuhum ñii daal nag seen diine gi wor na leen yéeféeri Quraysh ak niñ amee doole nekk junni rawatina ñu nekk junni nangam junni yor seeni eh, eh, seen alal jóge ci seen njëgg yor seen caravane ak seen moyens yi ñu am yépp ni mu bare ah caravane mooy ravitaillement yi ñu am yëpp am na lañ ko ba doy. yor armement yëpp taxaw yéen nekkoo leen lu dul ñetti téeméeri nit am lu teg ngeen dogaale leen naan. si ñi dal seen diine war na leen. baaxal la tu vois tu sais tu vois ah tu comme su kii demee su su voilà bon voilà fanatisme la fanatisme la obscurantisme la. moo leen yóbbee lii yëpp seen diine war na leen en fait euh, loolu na yéeféer yi ak naafeq yi ak ñi seen xol am feebar ñoo koy nuroo ñoo koy bokk ñooy bokk idée mentalité boobu ñoom mënuñoo gëm dara ne yàlla ni mu waxee mbir mi te loolu noonu lay amee ñoom mënuñu koo gëm te la dañuy jëfandikoo terme yoo xamante ne yu vrai la yu baax la mais sauf que lañ cay namm moo dul jub comme yàlla yàlla bay sa tool waaw yàlla baax na waaye nag sa way yàlla baax na mais voilà teg ci leneen maanaam ñoom gëmuñu ne li yàlla wax loolu dana am kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli inna allaha qawiyyun aziz ñoom gëmuñu loolu yàlla ci boppam loolu la dogal te c'est fini loolu mooy am nee na moom giñ naa ne man danaa noot man ak sama yenent yi eh, alayhi salaatu wassalaam ndax yàlla mooy ki am kàttan te mooy ki noot ci nguuram mais ñoom duñ ko gëm euh, feebaru xol boobu kon noonu lay manifesté woo sauf que problème bi am ci feebaru xol mooy day mën a évoluer ba nekk naafiq loolu moom moom mooy mooy problème mu euh, feebaru xol mooy petit à lay évoluer ndànk ndànk ndànk ndànk ba waaj a mujj nekk naafiq voilà moo tax mu ne fa zaadahum rijsan ilaa rijsihim wa maatu wa hum faasiqun Euh, dafay jël sobe yóbbu ko ci maanaam rijisan sobe moom lay yeeke yéeg maanaam sobeek lan sobeek euh, ñàkk wóolu yàlla bi ak sobeek ñàkk dëggu gi ndax bu ab aaya alxuraan wàccee wala bu ñu leen jàngalee aaya alxuraan euh, ñoom bu ñu ko gisee comme ni ko aaya waxe dan maanaam jullit ñi ñoom fa amal ladina amanu fa zaadahum imaana ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëm ñoom saa yu déggee ay alxuraan bu bees suñu déggee wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu déggee yu mel da leen di yokk ngëm te dañ cay jàngee lu bees waaye gaa yi nga xam ne ñoom ñooy fii alladhina fi qulubihim maradun ñi nga xam ne seen xol feebar dacaane ñoom fa zaadahum rijsan ila rijsi maanaam feebar boobu lay yokk feebar maanaam ndax la ndax ñoom mentalité bi ñu yor te mu nekk base de seen réflexion yépp mentalité boobu lépp yàlla bu ci ñëwee yokku ci en fait day yokku seen doute day yot day yokk seen réticence bu bu ko demee bu ñuy dee day fekk ñoom kàccoor nañ ba pare nekk nañ génn nañ topp ah, bu feebar bi accentué wu maanaam feebar bi su accentué wu ci lay déggee demee yegg ci lu ñuy tuddee ak tableau comme na fa tuubiya ala qulubihim fahum la yafqahun comme ni ko alxuraan wax tabu mooy daan loolu tamit beneen mbir la buy dal xol ak tabu ak tabu mooy euh, mbir mi day tëju maanaam euh, affaire yi feebar bi mooy indi xol bi day dem ba jékki-jékki enfermé wu sur lui-même ba nga xamante ne léegi dootul amati issue buntu bu leneen mën a jaar dëgg leer gi dootul mën a amati buntu bu mu jaar ci biir xol bi au début leer gi mën na maanaam tey nit ki bu feebar xolam amee yàlla dimbalee ko leer gi leer gi bu ñëwee dal ci xol bi mën na jekki mën na commencer euh, faj feebar bi di faj feebar bi fréquentation bu baax mën na koo faj mais nit dina yegg foo xamante ne fii mu toll gis nga ku loolu dal ah ku loolu dal bu ñëwoon fii tey ñuy wax ci diine ji wax alxuraan ak sunna nii mbir mi da koy metti ba nga xam ne day jàpp ne gaa yi dañoo non gaa yooyu saway si non gaa yooyu yàqu nañ ba pare non ñooñu maanaam moom jàpp na ni maanaam fii du fi a toog moom wala bu fi toogee benn yoon la fi ne après c'est fini dootu fu ñëwati c'est fini li koy waral lenn rek la mooy day jàpp ne en fait dafa incompatible ak milieu bi maanaam moom mënuta ne fii mënu fee ne fu ñuy waxee ay yàlla nee na ay yenent bi sallallahu alayhi wasallam mais gars yi dañ tardé quoi moom loolu lay jàpp ay gars yi daal dañ vraiment dañ tardé quoi déggal mu naan yàlla nee na hmm? voilà hmm? avec le développement scientifique et technologique hmm? <laughs> ça va on est au vingt-et-unième siècle mu naan ay yàlla nee na mais loolu dafa dafa dafay dafa dafa maam moom day jàpp ne question réponse bi warul nekk yàlla moo wax lii wala yent bi sallallahu alayhi moo ko wax pour moom question réponse bi moo war a nekk oui comme disait Karl comme disait Lénine maanaam pour moom yooyu feek waxaguloo loolu yow fi mu tollu régler goo benn problème wala est-ce voilà voilà wala est-ce que c'est scientifiquement prouvé voilà man fii waxaguloo yu mel noonu fi mu tollu rek nee benn problème. parce que lu tax parce que xol bi ci boppam moo tëju ci boppam mooy fa tubi'a ala qulubihim looloo tax fahum la yafqahuna ñoom duñ mën a am dégg-dégg bu xóot c'est impossible. mu am lu ñu tuddee xatmu al xatmu luy mën a dal xol tamit lu ñu tuddee alxatm mooy xatama allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ba pare mu ne wa ala absaarihim gishawa hmm? euh, alxatmu xol lay dal ak dégg-dégg loolu mooy xatmu xol ak dégg-dégg lay dal mooy mën a wax xatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim euh, gis nga niveau boobu balaa xol di ca yegg il faut mu mu yegg niveau tabro maanaam renfermé wu boobu bu amee waa ji waa ji continuer obstiné wu ci loolu day am lu ñu tuddee xatmu benn euh, genre lëndëm couvercle lu lëndëm muy ñëw tëju ci encastré wu ci xat mu nag su amee mbir mi day hermétique xam nga tey fi mu toll euh, gis ngeen potu meew yi wala potu tamaate yi ak yooyu léeg-léeg ngeen gis ko mu tëju lu tëj ko rek teg ci kaw dara wala wala wala tout simplement euh, wala tout simplement joxe voilà euh, marmite fi mu toll boo bu jëlee mbayeen wala sàmbeen muy muy muy muy togg day am benn moment day soxla cin bi muy togg mu tëj ko gis nga bu ko tëjee noonu ba mu baax noonu loolu mooy mooy tabaw tëju na mais xat mu su amee euh, mooy euh, li kii di def euh, naka la waaju tuddati sax kii di ki nga xamante ne su ñëwee mooy mooy mooy mooy policier bi ah. mooy sele voilà policier bi di def bu ñëwee ci kii bi. waaw euh, walla wala kii bi cercueil bi moom mooy mooy jël affaire bi nga xamante ne da koy tàngal ba mu ruy rek mu teg ko ci am na lu mu tudd kii def loolu. non non non non non peut-être sama xel dellusi ci. non non non non waa ji non bu ñëwee da ci da ko ci teg hmm. dina dinañ dinañ dinañ sànqal dina ci wax man insha Allah mais ala kulli haal li ci am solo mooy sens bi ñu xam maanaam xam nga fi mu toll bi kii bi tëjoon nañ ko cercueil bi tëjoon nañ ko def yooyu yëpp tout ça mais kooku bu ñëwee gis nga bu ci ta dóoree tampon boobu benn tampon la mooy xatmu ndax tampon tamit xatmu la tudd tambour boobu muy dóor foofu day tax ba kenn du ko mën a dindi faw lu dajje ko boo ko bëggee dindi da koy dajje te boo ko dajjee danga ko koy yàq. waaw moom da koy sele mhm. voilà force waayeure voilà force waayeure. Fossoyeur voilà voilà day ñëw tëj ko jeex na kenn doon ko mën di jeeti loolu mooy waat voilà écouteur nga ko jox waaw kooku fossoyeur bi su ñëwee lool loolu loolu mooy mooy xat loolu moom bu ci bu ci nit xësee ba yegg c'est fini loolu moom mooy kooku kooku mooy ki nga xamante ne kooku mooy ki nga xamante ne léegi kooku moom jeex na ay mbiram jeex na takk ku ñu mënatula sauver la loolu moo tax kooku nag mooy am mooy am silmaxa xol mooy am euh, mooy lu mooy lu ci xol niki noonu moom mooy tëx ci xol parce que xatmu bi moo tax ñett yooyu suñu àndee ci nit ñetti feebar yooyu suñu àndee ci nit euh, mooy indi xatmu bi mooy na xatmu bi am na am lu ñu tuddee al gishawa mooy euh, rideau bi muur boobu yeggagul ci niveau wu silmaxa mais rideau la rek mbàjj mu ñu teg ci seen kanam ba tax duñu gis mbàjj mi xam ngeen mbàjj tey buñ ko teggee sa kanam bu leer bi foore di nga xam ne fi leer a nga fa même bu dee gisagoo ko kooku chance boobu kese la am comme la xam afara ayta man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu allahu ala ilmin wa xatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun mu ne xoolal ki nga xamante ne dafa jël bànneexam mu def ko yàllaam donc si ñu ñu mel noonu mooy ñi nga xam ne ñoom en fait rideau bi nekk seen kanam mooy seen bànneexu bakkan xamuñu leneen lu dul li leen seen bakkan dicté maanaam li leen neex daal lañ xam li leen neex kese xamuñu leneen moom li muy def foo ko fekk mu ne ba pare yàlla da koy sànk ci kaw xam-xam wa adallahu llahu ilmin day nekk koo xam ne day am xam-xam wala boog entre guillemets dina mais ci kaw loolu ci la ci la ci lay sànkoo maanaam day sànku parce que tout simplement bànneexu ba kanam la xam ñoo ñu ngay gis ñooy genre yi nga xam ne feebar boobu ku mu dal bokk na ci ni muy manifester woo mooy day nekk koo xamante ne day mën a am ay argumentation yu dëgër sauf ko moom du xool dëgg laataa muy argumenter déedéet. moom day xool li ko neex ak li nga xam ne moom la bëgg a défendre comme idéologie ba pare ak mentalité ba pare nag doog a dem wuti ji argument yi koy dëgëral loolu loolu bokk na feebar boobu bokk na ci ni muy manifesté woo moo tax kooku euh, voilà moom bànneexu bakkanam mooy yàllaam voilà kuy faral di wax loolu loolu jikko presque ñi ñëpp la li ko dalee ci ñi am ci richawa bi ci xatmu bi tabu bi euh, marab bi ñun ñëpp souvent bokk na seen li leen di dajale mooy wax yu sutante mais kii nga xam ne dafa am richawa boobu moo tax parfois mu entrevoir maanaam mu siin à travers ni muy argumenté mu siin ni i am na leer gu nekk fële c'est-à-dire am na dëgg gu nekk fële sauf ko moom nangoogul ju def pas bi pour dem yegg ci dëgg gi loolu du ko nangoogum parce que muur kiiraay gi nekk ci diggante bëtam yi ak dëgg gi ak leer gi fokk mu xotti kiiraay boobu jàkkaarloog leer gi mën a mën a topp leer gi moo tax kooku noonu lay noonu la mbir mi manifesté woo ci moom voilà moo tax borom subhaanahu wa ne fa man yahdihi min ba'dillah kan moo koy gindi ginnaaw yàlla parce kooku loo débat ak moom débat kooku débat du ko orienté moo tax débat yi ñuy def ci télé bi yi def kii yépp loolu si ñu bëri gi xishaawa am feebar boobu li mu am ci biir société bi la siiñum la gars yi dañuy ñëw comme yi lañuy def léegi kii day layal ndax salaatul faatihi ci diini la bokk kii di layal ne salaatul faatihi bokku ci gars yi commencé mu leer képp kenn ci ñiy def débat bi ne buy dellu idée ba mu ñëwee woon moom lay delloo <coughs> kii di layal ne gàmmu baax na kii di layal ne gàmmu bon na ñu dajale leen ci plateau bi mu leer leen ni képp kenn ci ñoom ñaar idée bi mu ñëwee moom lay delloo rawatina parfois ay mbir wala boog lu ci ëpp ay mbir la sax yoo xamante ne tax koo am solo lool maanaam amul googu solo ci diine ji salaat faat yi ci la bokk wala bokku ci mais garawul ku bëgg mu def ku bëggul garaw mu toog du fondement nit mën na dund ba dee du def benn salaatul yi du ko wàññi dara jullit la ah voilà dafay gàmm wala gàmmuwul mais loolu après garaawul ku bëgg gàmm nga gàmm ku bëggul gàmm nga toog mais après nan la ñuy def <coughs> ku nekk day jiiñ sa moroom ne kii dafa bëggul yeneen bi moo tax. sallallahu alayhi wasallam parce que ki di gàmm moom day day wax ne kii bëggul yenente bi ndeysaan euh, bu ko bëggoon dana ko gàmmul ki ci des ne ko déedéet yéen bëggoo leen yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que yenente bi musu ko def diglewu ko boo leen ko bëggoon da ngeen koy topp ku nekk jiiñ sa moroom ne bëggul yenente bi sallallahu alayhi wasallam en fait lii réalité bi mooy ku ne dafa bëgg yenente bi moo tax sallallahu alayhi wasallam jaru kenn di jiiñ sa moroom di ko tam jaru c'est-à-dire que yow miy gàmmu lan moo tax nga jàpp ne ki ko deful dafa bañ yeneen te kon yow mais de quel nga sañ a taxawee wax loolu mais yow mi gàmmuwul yow mais de quel droit nga taxawee nga ni kee dafa bañ yeneen te bi sallallahu li ma mën a d'accord mooy nga ni dafa juum man mën naa d'accord nga ni dafa juum mais dafa bañ yeneen bi moom non sallallahu alayhi wasallam mënu mu ko d'accord Hmm? voilà. parfois waaw lu ci ëpp ni ngay gàmm moo baaxul. waaw mais même ki même ki nga xamante ne du gàmm mën na wax ki ci des dafa juum. ma mën a d'accord ne ah waaw kon waa ji de xëy na daa juum mais manuma d'accord mu ne bëggul yent bi du tout sallallahu alayhi wasallam moo tax muy gàmm loolu manuma ko d'accord. maanaam genre yooyu yeneen ci saa sax ndax ma def na koo gis yàq zatal wala déet. ah gars yi def débat yooyu yëpp siiñ la parce que liy wane ne kiiraayu kiiraay googu daf fi ne mbàjj moom daf fee ne li koy wane mooy ne ba léegi nii euh, en tout cas man personnellement gisaguma ko <coughs> genre débat yooyu ñu samp ko ba noppi gars yi ñibbi idées yi changé ñu ne ah waaw non xam nga d'ailleurs lan la ñuy wax saa waay na ko loolu rek ngay dégg saa na ko. loolu rek ba pare ay mbir la yoo xamante ne vraiment non yeneen bi sallallahu alayhi dañ koy gis yàqazatan wala dañ ko gis yàqazatan sincèrement jarul débat parce que ki koy gis yàqazatan moom dina xam ne mi ngi koy gis mm-hmm. te kenn mënu ko ko dindi ki nga xamante ne gisu ko moom. bu jàppee ni duñ ko gis garawul au moment où moom na jàpp ci la yeneen bi sallallahu di jàngale mais garawul bàyyi ko mu jàpp ci li yeneen bi di jàngale sallallahu alayhi wasallam bi mu ngi fi comme waa ji ma tasee loon euh, muy wax waxi Mahdi Mahdi Mahdi Mahdi man ko sawaay Mahdi ñëwagul léegi man benn possibilité laa am su fekkente ne Mahdi bi ngay bi ngay wax ne moom ngay xaar moom nga bëgg man ma nekk ci moom concentré wu ci ay mbiram garawul mais yow man gëm naa ko ah man gëm naa Imaamul Mahdi saa yu ñëwee bu fekkee may dund man dinaa ko topp sincèrement aw ma ci problème mais léegi yow en attendant Imam Mahdi di ñëw mais tey ngaa jàpp ci ki ko annoncé moo yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga concentré wu ci moom. voilà moo gën nga jàpp ma diine ji yëpp nga bëgg ko wëlbati. autour de oui le moment di léegi mu ñëw on va l'attendre bientôt il va arriver il va faire mais d'accord léegi su dee loolu la man garaawul bu ma dundee fekk mu ñëw ma taseek ak moom ma ne ok ma topp ko mais su ma dundee tasewuma ak moom mais garaawul yow topp yow mais teg ma bàyyi man ma topp yent yàlla Muhammad bo sallallahu te yow tam nga topp ko parce que wóoru na ah. parce que boo fi deewee fekk moom ñëwagul mooy de perte nga sa temps même dafa am mbir wax xam ne jarul débat ki ko gëm na ko topp ki gëmul lii na na bàyyi ki ci des après ñu continuer dund suñu dund parce que l'islam bi tamit mënuñu ko centrer ci loolu voilà ku bëgg gaa baax na ku bëggul garawul na dem yoonam bu fi kenn sonal kenn voilà d'ailleurs am na ay mbir yu ko ëpp solo mais gars yi est-ce gis ngeen ni étrangement dañu débat mukk ci julli war na wala warut seen débat débat yooyu duñ ci dugal gars yi ah léegi nañ indi euh, kii bi nañu samp jotaay bi ndax ah, dafa am ñi nga xam ne nee nañu mën nañoo bañ a julli mën nañoo bañ a woor te dañuy dem àjjana ñu daal di teg ñeneen ñi ci des ne ñoom nee nañ julli moom dafa war a mënta ñàkk ah léegi nag nañ leen boole ñu xool loolu mës ngeen ko dégg loolu de gis nga loolu nag moo amul solo looloo moo amul solo ñu yéen ñi ci ci ci li ci li war ci diini ci bon bref li ma ci jublu woon mooy euh, ne kiiraay googu ci ñi mu nekk ci ñoom souvent seen xeetu ah, xam-xam li leen ci intéressé mooy nan la ñuy argumenter rek di débat mais li leen ñor maanaam li leen di jariñ seen diggante ak seen boroom ñoom loolu taxu koo am googu solo taxu koo am googu solo voilà li leen ñor seen diggante ak seen borom subhaanahu wa ta'aala taxu koo am googu solo am na beneen feebar bu ñu tuddee alxulf beneen mbir buy dal xol lu tudd alxulf xulf mooy lan mooy saturation caaxaan yi day saturé saturé ci xol bi caaxaan yi yowat yi loolu la ñax fii qulubina ghulf suñu xol daal dafa saturé quoi mooy saturation caaxaan yi boobu moo tax saa gaay seen xol mënatul di nangu mais imagine nga ki nga xam ne dafay taxaw naan bëgg naa nekk ci lu baax mais suuf ko sama xol dafa saturé quoi buñ leen dee waat ñu naan fii xulu bi naa xool ful non gars yi c'est que ñun suñu xool dafa saturé loolu cause la ci fa tubi'a ala qulubihim seen xol daal di am tabu googu ñu doon wax lii. loolu li koy indi mooy nit ki di naka am tolérance par rapport ak lu bon. loolu mooy indi al xulf boobu mooy tolérance bu metti par rapport ak lu bon. waaw lu ñëw ñu ne non garawul lu ñëw rek ñu ne garawul waaw waaw am am na wax ju Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala doon wax wax ju am solo mu ne képp koo xamante ne lu xew rek nga ne non man daal di sa mënuma ci dara lii man mënuma ci dara de lu ñu wax rek nga ne non mais man man man mënuma ci dara di nga dem wéet biir safara te kenn mu ci mën dara. maanaam yow euh, partisan wu zéro zéro zéro intervention maanaam yow interven doo intervention doo intervenir ci dara doo wax ci dara doo def ci dara. comme ni gaa di def su xew yi amee ba gaa yi nar a dugal seen bidaa yu bon yooyu te bari non non lii daal mag ñi fi lañ ko bawoon non du man maa koy dindi ko maanaam duma ci def dara du ko dindi du ma ci wax d'ailleurs sax dama ciy jàpp ndax mag ñee ko fi bawoon loolu bokk na ci liy indi Euh, xulfu googu mooy saturation boobu. voilà mais nag li nga xamante ne moom moo koy ubbi maanaam mooy tax saturation bi dañ euh, mooy li yenent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax ne alquran gi maanaam ak moom. mu ne bi bihi hmm? azanan summa wa qulubun xulfa yàlla daf cee jaare ngir ubbee ci maanaam mooy moom alxuraan ak sunna di delluwaat ci alxuraan ak sunna ci la saturation bi di deñee di bëri looy jàng alxuraan ci la saturation bi di deñee parce que leeru alxuraan saturation bi lan la mooy comme ndox bu bu demee ci suuf ndox mi buy wadd ci suuf lu bari day dem ba benn suuf moment suuf si day saturé moom moo indi taa inondation yi léegi nag bu demee ba nga xamante ne day sekki wow maanaam ñu bàyyi ko muy wow li koy wowal nag ak di tax suuf si di delluwaat mel na meloon ci cosaan jant leer googa mooy alxuraan ak sunna di jàng alxuraan lu bari di di di di di di topp sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am beneen luy dal xol te moo bokk la ci yi gën a metti mooy lu ñu tuddee ak xijaabu kiiraay te kiiraay bi moom la ñu tuddee al xaflatu ak yëgadi dégg dis euh, distraction sans insouciance négligence distraction ak yëgadi yooyu ñooy dal xol yooyu ay feebar la yuy dal xol day tax nit ki du lu bàyyi xel dara ci lu baax ak ci lu bon du bàyyi xel li alquran ak sunna di nettali du ko bàyyi xel amul ci moom importance c'est-à-dire que yàlla day indi ay njàngatam tous les jours ci àdduna bi mu mel ni dara xewul tous les jours mën nañ ko waar suba bu xëyee xol bi mooy distraire c'est-à-dire que en fait day fàtte ni mës naa dégg dara ci lii maanaam day fàtte ni yàlla wax nañ ci yàlla maanaam euh, yàlla wax na ci lii dara wala yeneen bi sallallahu wax na ci dara da koy fàtte maanaam da koy def ba pare ba noppi ci ba jeexal ba def lépp ba pare ba euh, récolter li mu war a récolter lépp ci lay doog a dellu si naan waaw lu yàlla wax ci lii te moom mosul na ci dégg dara mais fàtte na ko parce que di insouciant day distraire carrément loolu zikkar bu bari zikkar bu bari moo koy moo koy mooy mooy tax nit ki di ci fàttaliku maanaam mooy di fàttaliku yàlla zikkar nag bu ñu ko waxee waxuñu yor kurus di di zikkar loolu benn forme zikkar la jàng alquran mooy zikkar bi gën a mag beneen forme zikkar la julli ci Yonent bi sallallahu baatu laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba maanaam bismillahir laa hawla wala quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakiil a'uuzu billahi minash ak yeneen ak yeneen turu yàlla yi zikkar yi loolu yëpp ay zikkar la mu am le fait que ñuy fàttaliku maanaam di bëri looy fekk jotaayu xam-xam ak waxtaan bu lay waar ci yàlla loolu zikkar bu bari la di bëri loo koy déglu am njàngalem diine yooyu zikkar la niki noonu di def saa yoo naree def dara nga fàttaliku yàlla fàttaliku yenente bi sallallahu alayhi wasallam fàttaliku lan lañ jàngale ci lii boo ko xamul nga laajte ko loolu sikkar la jëf ji ngay jëf lu baax loolu beneen forme sikkar la yu bari yooyu ñoom ñooy tax nit ki distraction bi mu amee mu deñ day mujj dem ba benn moment xelam ak xolam duñ jugeeti ci yàlla mais distraction moo gën a englobant ci mboolem yii dal xol mooy xijaab bi mooy kiiraay bi kiiraay bi mooy dis mooy distraction bi ci boppam moo gën a englobant moo gën a matale sauf que te te loola tax mu gën a naqaree dindi nit ki bu demee ba distraction deñ ci moom mooy jeex na soobu na ci yàlla gisoo hmm? euh, moo tax bi alxuraan waxee ne yi naafeq yi li mu leen li leen teg mu ne walahum azabun azimun la ci teg maanaam li yàlla tëjee seen xol seen gis daal ne am nañ mbugal mu mu màgg parce que euh, ak wa laqad zara'na li jahannama kathiran min al insi wal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun ulaika humul ghafilun boo xoolee jahannama jahannama mais ñu baree baree bari ñoo fa nekk neen ci ay jinne ki nit lu waral loolu mu ne parce que dañoo am ay xol waaye duñ ci dégg gi maanaam duñ ci sekkantale am ci dégg-dégg bu xóot dañoo am ay nopp waaye duñ ci dégg yi dañoo am ay bët waaye duñ ci gisee ñooñu comme jur gi lañ mel comme jur gi carrément ñoom sax ñoo gën a garaaw bal hum adall ñoom sax ñoo gën a garaaw mais loolu lan la ulaa'ika humul xaafiluun c'est parce que dañoo yëgadi même ñi mu wax ne ulaa'ika humul xaafiluun bokk na ci ñi mu wax mooy bi mu naan euh, alladhiina ittakhadhuu diinahum lahwan wa la'iban wa gharrahumul hayaatu dunya ñi nga xamante ne dañoo jàppee seen diini ji mbóosóor ak fo xam nga loolu avant amoon na ci yeneen xeet yi ñu ko daan gis lu bari rawatina masalan ci chrétiens yi dañ koy ci seetlu mais léegi dafa am ci suñu diini ji mooy ñi nga xam ne seen diini ji lépp en tout et pour tout lan la mboosóor ak fo maanaam folklore li ñu naan folklore ñoom ñu tuddee ko ci seen waxin wu bees xumb te dagan xumb na gaa waaye dagan gi nag mat naa xoolal xumb gi moom am na moom am na ñuy gis chrétiens yi da ngay dugg seen église yi mais lépp ay ay sabar la quoi way kii ñu fekk ñu daal di eh, ay kontaan ah waaw dóor ay kii mais du début après ñu dem gars yi kontaan ne c'était spirituel loolu tamit moo ñu dal léegi te loolu yaakaar naa ni ñaari nit ñu xel duñ ci wute maanaam ci ni mu nekkee xaqiqa waaw sànq am na kuñ doon laaj ma ne dafa demoon ci ci xawaare bi dëgg la xawaare bi yóbbuwu ko fa mu jëm nag waaye xawaare la fa dem maanaam daa tombé daal dox mbokk ak yooyoo kii rafetal diggante yooyoo ko fa yóbbu waaye tombé nag xawaare xawaare xumbal xumbal ci tuuru diine moo tax mu ne diine gi yëpp xawaare la alladhina takhadhu diinahum lahwan wa la'iban diine gi yëpp ak boo boo sóor la akub fo maanaam xawaare maanaam folklore daal gars yi nañuy way ñuy fettasu ñi gi di kii après nag mu des règles yi ñu war a toppatoo ndax affaire yi baax na wala déet non ñoom pour ñoom garawul nañ nekk ci lii moo gën que tey euh, heure bi ngeen nekkoon ñun gaa yi nekkoon ci danse bi lu problème mooy ñi nekk ci danse bi mën nañu tuub ñoom mën nañu génn tuub dellu ci yàlla alors que ñu nekk ci xawaare bi xawaare diine gi ñoom bu ñu génnee jàpp nañ ne jaabu yàlla gi gën a màgg def nañ ko parce que fanaan nañ ci lu ñu tuddee ay jàng problème bi foofu foofu la nekkee en fait moo tax distraction boobu moo en fait dafa englober yeneen yi mais moo gën a garaaw maanaam moo tax borom bi subhaanahu wa ta'ala ñi nga xam ne dañu nekk ci distraction bi du leen teg beneen xeetu mbugal de plus ah, de manière générale du leen teg beneen mbugal bu gën a ga maanaam beneen mbugal bu corporel parce que mbugal bi gën a màgg teg na leen ko ba pare mooy la fait que ñoom seen xol ak seen xel takkoowul ak yàlla mooy kiiraay googu mu dox seen diggante ak moom ba mooy mbugal bi gën a mag comme teg nga leen ko ba pare moo tax soxlawul ñu leen di teg beneen mbugal ñoom. voilà. bu amoon beneen mbugal bu gën a garaaw nag boobu yàlla boobu la leen di teg. mais mbugal bi gën a metti ci mbugal yi bi gën a rëy ci mbugal mi te souvent nit ñi da leen di daal te duñ duñ xam nga loolu yéeme mooy mbugal la mais nit ki du gis ne moom mi ngi ci mbugal mu tar mbugal mu metti te alxuraan na wala azabul azim la ko tuddee mbugal mu rëy rëy la ndax lan tëj gi yàlla tëj seen xol seen gis-gis seen ah seen dégg-dégg ñoom gisuñu ne mbugal mu rëy rëy la loolu ñoom dañoo jàpp ne non bon pour ñoom en fait ñi ngi ci lu normal. au contraire ñoom ki leen di jaaxal mooy wax ji ndeysaan foo ko fekk mi ngi tudd yàlla di sikar mi ngi jàng alxuraan mi ngi dem ci jàkka ji mi ngi eh, julli di woor ah, li yàlla yi xaraamal moom nee na bëgg ko def mais ki àdduna war na naqari ah. maanaam ñoom pour ñoom waajooju àdduna moo war a naqari alors que non kooku la àdduna neex et que ñoom ñoo nekk ci mbugal moo xam ne li se li imam al Hasan al Basri doon wax radiyallahu anhu xéewal ñun gi ñu nekke Euh, bu ko buur yi xamoon dañuy jël seen jaasi ñëw di xeex ak ñun parce que dañ ne ne mais non c'est normal voilà noonu bu ko buur yi xamoon loolu la ñu def Hmm? voilà yii yëpp ay mbir la yuy dal xol mais bi ci mujj bi ñu mujjee tudd moo ci gën a garaw maanaam moo gën a englobé yi ci des moo gën a garaw voilà <coughs> daanaka euh, ci kaw loolu def nañu tuuru yi gaañ xol en yi nga xam ne ñoo nekk ci xol ba pare di tax ba nit ki du yegg ci borom subhaanahu wa taala du xotti moo tax yo yoon bi lan la gis nañ ni en fait finalement yoon bi yëpp mën nañ ko tënk ci alxuraan ak sunna en kese la du leneen loolu kese la du leneen loolu kese la du leneen ku jàpp ne am na beneen yoon bu gën a gaaw bu gën a yomb bu gën a Euh, kawe bu gën a sell alquran ak sunna kooku vraiment mi ngi nax bopp te preuve bi mooy ñi gën a màgg ci mboolem ñi sóobu jëm ci yàlla mooy saxaaba yi radiyallahu anhu yi amuñu woon leneen lu dul loolu yàlla lañ amoon alquran bi mooy ak yenent bi yenent bi sallallahu alayhi wasallam lañ amoon jeex na te yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy buntu yàlla bi ku ko am am nga lépp sëriñ bi daf lay jàppale rek ci yoon boobu en fait daf lay leeralal yoon boobu teg la ci loxo yenente bi sallallahu alayhi wasallam loolu su ko defee def na li gën a màgg moo tax am na nit ñoo xam ne amuñu eh, kii mooy ñu ngi ko doon wax ci jotaay bi weesu yaakaar na ah, amuñu xaqiqatan euh, intermédiaire boobu soxlawuñu ko intermédiaire sëriñ boobu soxlawuñu ko parce que dañu yegg ci loxo yenant bi ba pare sallallahu alayhi wasallam sëriñ bi li mu doon jouer rôle bi mu doon jouer mooy jël la ba teg la ci loxo yenant bi sallallahu alayhi wasallam rôle boobu te mooy summam bi loolu ku dem ba am loolu sommité bi am nga ko moo tax képp ku lay wax ne ah man eh, damay gis yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tous les jours damay gis nii donc nga gis ne tegul tànkam ci alxuraan ak sunna mooy li muy wax moom ay kesew kesew la dara wéru ci dara wéru ci dara et que beneen mbir tamit mën naa bàyyi xel euh, fan yële gisoon nañ ko ci doratul xarida bi mooy lu ñu tudd al maqaamul muhammadi al maqaam al muhammadi mooy la station muhammadienne maam nit ki bu demee ba am maqaama boobu nga xam ne mooy maqaama euh, di yonent bi sallallahu alayhi mu koy maanaam mu koy gis ci yaqazatan parce que loolu xotti 165 000 voiles yi rek mayula ko hmm. 165 000 voix ci fatxu bi la lay yóbbu fatxul akbar rek la lay yóbbu mais ñi nga xam ne ñoom ñoo ñi gën a kawee ci biir nitu yàlla yi ñoom ñoo yegg fi nga xamante ne dañuy mën di nekk ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam di jàkkaarloo ak moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam euh, euh, euh, boole leen ci boppam ñuy gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam presque tout temps mu leen di jàngal di leen leeralal di leen kii ba nga xam ne ñu bëgg ci diine ji sax buñ ko bëggee laaj masala sax bu bu buñ gisee borom xam yi wuute sax dañuy laaj yeneen ci saa saa lan dëgg mooy li nga mu ne leen lii la. sëriñ bi yeneen bi sallallahu su ñëwee ci sa kaw ci sa kanam loolu moom jàpp ko qaida règle la yeneen bi sallallahu alayhi wasallam du fi ñëw sincèrement moom lañ doon waxal suñu sàmm bu démb du fi ñëw. ngir di la waxtaanee bolognaise bi ci four bi hmm? pat pat yi bolognaise yi ci four bi jamais non foog ngeen yenn ci bisaasaam dina ñëw di wax ak nit naan ko bon suba di nga jël oto oto bi diw ak diw ñoo ci nekk voilà di la informer ci yu mel noonu. waaw ah, ah, voilà ak di la wax saa ne la naan la moo après politique bi ni mu nar a demee nangam ak nangam loolu foog ngeen yeneen mais même ci kaw def loolu ci zahir bi mu fi ci zahir nekkutoon ku mel noonu léegi dina fi jóge ci baati nekk ci caaxaan yooyu ngeen foog sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi su ñëwee yu am solo la lay wax yu am solo la lay jàngal. loo xamante ne sa giiru dund day continuer di la jariñ voilà ñu ñëw ngir waroon da jàngal la te beneen biir am na tamit gars yi ñu bàyyi xel loolu ah am na diggante nga gis yeneen bi saa salama ci gént gis nga ko nii ci gént mi ngi nii ak nga gis ko ci gént mu wax nga dégg ak nga gis ko ci gént muy wax ngay tontu. di am di man di laaj ak mu lay tontu loolu am na différence de après mu des gis bi yàqasatal nga gis ko am na différence entre nga gis ko ak nga gis ko ànd ak sa toutes say faculté ànd ak nga gis ko euh, muy muy wax ngay tontu nga koy mën a laaj di am di mën a xalaat naan lii laa ko bëgg a laaj ak lii ak lii bu beneen yoonee danaa ko ko laaj wala wala sax xaaral ma profité laaj ko nangam. di di di di mais ah, ah, ah, loolu am na différence te yii yëpp benn bu ci nekk lu rëy rëy la du benn ba ci gént bi sax du bu ndaw du ndaw ah yii yëpp yu rëy rëy rëy la mais en tout cas du fi ñëw di la waxtaane la bolognaise bi ci biir fuur bi loolu moom c'est sûr voilà maanaam mbir mu ne dafa am màndarga keroog lu mu laa doon waxtaan ak Seydou Adjma bi ñuy waxtaan ci loolu. man ko c'est que yi en fait li ñu comprendre lul mooy ne maqaama wilaaya bu ne bu ñu tudd bu nekk présomption rek mayewu ko ak prétention ak revendication su doon loolu kese la mais ñëpp ay wàllu yu la bu doon tey il suffit que ma ne man de ku baax laa. rek moo may def ma nekk nit ku baax mais ñun ñëpp baax na problème bi dafa yemul foofu affaire bi dafa gën a xóot loolu c'est parce lenn lu ci nekk dafa am ay màndarga ay signes yu muy manifesté woo te loolu du ko mooy imaginer koo xamante ne yii ñu doon wax yëpp yi gaaral xol mi ngi ci moom yàlla ñu yàlla sàmm muy wax ne ah lu ne mu présenter ko ci a yéen xam ngeen ne lii loolu dañuy xam ne lii demewut loolu day waxam ji day sutante du dëgg alors que euh, su fekkente ne maanaam selon li muy woote lu ne euh, mooy exemple exemple tey ñu euh, ngi ko doon wax ak suñu tamit. ci même exemple bi mooy bi ma ko bi ma ko wax man moom tamit ma ne ko eh, mooy exemple tey bu ma gisee nit koo xamante ne dafa xeereer bakkan bi xaw a njool tuuti mais ngan bi xaw a ah. mu am ay karaw liis ba pare am ñaari ñaas ci wetu bët bi ñu ne ma kii tukkuleer la danaa ko gëm mais tey su ma gisee nit koo xamante ne dafa weex tàll bakkan bi sewte njool bët yi vert peru bët yi vert karaw gi blond te njool gudd buñ demee ku couleur dama naan la mais non kii tubaab la c'est pas parce que da nga ni man tukkuleer laa que que tukkuleer bu ma gisee nga mel noonu man dama naan doo tukkuleer tubaab nga. mbiru wilaaya noonu la mel manoo maa wax ne maa ngi gis yonent bi sallallahu alayhi wasallam nuit jour tous les jours maa ngi koy gis Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu daanaka moom ñooy ndékkeendoo tous les jours <laughs> ma gis nga ignorer nga nga ñàkk xam ay mbir yoo xam ne ci wàllu xam xamu nitu yàlla yi dafa basique mm-hmm. nga ignorer kon carrément buñ la ciy wax doo xam li ñuy wax lan la mais damay comprendre que du loolu parce que bu dee tous les jours yéen a ngi gisante mais lan la la wax finalement lan la la jàngal mm-hmm. et li ngay nettali xam nga loolu li loolu lay trahir li ngay nettali yépp mooy Euh, ay mbir yoo xamante ne en fait mbiru àdduna la ko mm-hmm. voilà diw diw diw diw bëgg na la diw ko doy la moytul ma diw ah mm-hmm. suba di nga voyager ji nangam nangam yoon wi liiw fay xew ah mm-hmm. oto bi ngay dugg nii lay mel sincèrement loolu yent bi du ko def saa saa maanaam loolu nag il faut nga xam ne ko quoi nga xam ne mbir mi nii moom mënta demee nii mënta demee nii voilà te loolu dafa bari léegi maanaam li tax ñu wax mooy dafa bari dañoo gis dafa bari léegi léegi tout un chacun képp kenn ci biir nit ñi nee na <laughs> waaw gars yi yaakaar naa bu ñuy wax sax damay léeg-léeg léeg-léeg dëgg xanaa dëgg daal dañoo xamul li ñuy wax lu muy tekki en am nañ yàlla sàmm est-ce que li ñuy wax xam nañ li muy tekki parfois question bi loolu la quoi est-ce que li ñuy wax xam nañ li muy tekki est-ce que xam nañu lan la impliqué voilà. wala ngay gis gaa yi di waxtaan non bi ma amee fatxu euh, nanga baga comme du <laughs> doon net ah, bi nga dama toog xaw ma ne naa xool ndax dinaa mën teg sama tànk fii teg ko fële mais yooyu loolu mooy saa yow amoo dara maanaam jëmmi questionnement bi rek mooy wane ne amugoo fatxu parce que fatxu nit du ko am ko bare leneen du ko yitteel lu bokkut ak yàlla voilà en tout cas li koy ñor ci biir xam-xam yi li koy fasciner du nekk du du du du yu ñàkk fayda yooyu quoi teg sama tànk fii ndax dinaa ko teg fee sincèrement hein sincèrement d'ailleurs maam histoire yi ñuy nettali rek ngay xamee ne gars yi dañuy palaane <coughs> am na yu leen dugg quoi leneen lu bokkut ak kii quoi am na yeneen histoire yi ni ñuy nettalee mbir mi rek ngay xamee ne mais non kii ki logique kii kii bopp bi feesul en fait. yàlla na ñu yàlla sàmm. waaw kon.